as-Sa'bu la tuddoon as-Sa'bu ibnu Jathama ibnu Qays ibnu Rabi'ata ibnu Abdillah ibnu Ya'mar ibnu Ya'mar al-Laythi ko joowoon ci waa Banu Layth kon as-Sa'bu la tuddoon di doomi ku ñuy wax Jathama ah di doomu Qays Qays di doomi Rabi'a da Rabi'a di doomi Ya'mar mu ko joowoon ci waa Banu Lays moom as-Sa'b ibn Jassaam ah muy ban Lays Bani Lays ibn Bakr ibn Abd Manaat ibn Kinaana ibn Kinaana muy kon bani Lays ibn Bakr al-Lays ibn Bakr ibn Abdu Manaat ibn Kinaana moom mii nag yaayam yaayam sëru Abu Sufyaan moo ko juróon ban Abu Sufyaan ibnu Harb <laughs> bi gën a siiw ci Abu Sufyaan yi ba Abu Sufyaan ibn al de ibn Abdul Muttalib déedéet abu sufiyaan ibnu harb abu sufiyaan ibnu harb sayyidu quraysh sërëm moo ko jur mais sërëm boobu mooy kan am nañu ne mooy sërëm bi tudd faaxita am ñu ne déedéet zaynab zaynab bint harb am ñu ne déedéet faaxita bint harb uxtu abu sufiyaan ibnu harb moo doon yaayam lum ci man di doon daal mooy mooy xam nañ ne kon Abu Sufyan Abu Sufyan nan la nijaayam la Abu Sufyan na Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf kon xam nañ ne kon euh, de toute façon nijaay kii Abu Sufyan ibn Harb nijaayam la woon moom nag moo tax allié la woon ci waa Quraysh gis nga mooy kii waa Quraysh ñooy ay lan ñooy ay nijaayam moom as-Sa'b ibn Jassama ibn Qays ibn Rabi'a ibn Abdullah ibn Ya'mar al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu am na nag ñuy nettali ne moom mii di Seydina Sa'b ibn Jassama radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah am na ñu ne fekke na Xunayn comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam Ibnul Kalbi rahmatullah alayhi daal di nettale mu ne keroog yawmu Xunaynin bésub Xunayn xareb Xunayn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane lawla Sa'b ibn Jasaamata la fudihatil xayl waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na budul woon as-Sa'b ibn Jasaama de ay budul woon moom la fudixatil xayl kononte kon de dinañ gàcceel li nga xam ne mooy mooy gawar yi waaw xam nga <laughs> Hunayn dañ commencé daanaka ñene woon ca kanam fas ya dañoo wane gannaaw ah nettali wi nee naa Asaabu ibn Jassam mii fekke woon na ko ba yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ne bu dul woon moom ñu kon de dinañ gàcceel suñu mooy fas ya ña nga xam ne ñoo jiitu woon te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am nañu ne moom la moom ak Awf Malik radiyallahu anhu ñoom la mbokkale woon ba muy mbokkale ah, kon boo seetloo kon mooy fraternisation ba mu doon def diggante saxaaba yi as-Sa'b mi ak Awf Malik ñoom la boole woon ñu nekk ay frère kon da gis ne kon moom yàgg na dugg ci lislaam ci wax ji keroog nag bi nga xam ne ci xajjatul wadaa bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam jaar fi nga xam ne mooy zal xulayfa jaar fi nga xam ne mooy zal xulayfa jaar bërëb yi mu jaar al ak yi mu jaar ba agsi bërëb buñ naan al abwaa ci la xew-xew beneen bu as-Sa'b ibn Jassaama feeñ comme ni nga xam ne noonu la ko boroom saxiix yi di al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj wa kadhalika al-imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhum daal di soloowe al-imaam al-Bukhari kon mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Yusuf Abdullah ibn Yusuf moo ñu nettali qaala mu ne akhbarana xabaari nañu Malikun imaamu Malik ibn Anas an ibn Shihab mu jële ci mawlaana ibn Shihab an ubaydillah ibn abdillah ibn utbata ibn mas'ud mu jële ci ubaydillah moom al imaam ibn shihab di doomi abdullah abdullah di doomi utba utba di doomi mas'ud radiyallahu anil jami' an ibn abbas moom ubaydillah mu jële ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma an as-sa'bi ibn ibn jassama mu jële ci ki nga xam ne mooy as-Sa'b as-Sa'b ibnu Jassama al-Laysi mu ne mu ne as-Sa'b moo ko nettali ci moom la ko jële moom Mawlana ibnu Abbaas lan la nettali mu ne annahu ahdaa li rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam himaaran wa huwa bil abwaa'i aw bi waddaana fa raddahu alayhi fa lamma ra'a maa fi wajhihi qaal sallallahu alayhi wa sallam inna lam naruddahu alayka illaa anna hurum waaw kon as-Sa'b ibn Jathama moo nettali mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne dafa jox kado may yonent mi alayhi salaam jox ko loo xam ne ab kado la lan kado bi lan la li rasuulillaahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ximaaran wahshiya mu ko jox kado mbaam moo xamante ne mbaam àll la mooy zèbre waaw wa huwa jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil abwa'i aw bi waddaana fekk boobu yonent bi alayhi salaam ci yoonam jóge Medina di dem xajjatul wadaa di dem Makka mu ngi yemoon mu ngi agsi woon bërëb buñ naan al abwa eh, wala waddaan waaw waddaan moo gën a jege jox fa que al abwaar waaw boo jógee Medina di dem Makka waddaan ngay njëkk a jot moom moo gën a jege al jox fa parce que al jox fa waxoon mooy mahillu ahli Sham waaw yonent bi alayhi salaam ci ajam gii bi Mawlaana Abbaas moo ko nettali woon waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madina dhal hulayfa wa li ahli ash-sham al-juhfa wa li ahli al-yaman yalamlam wa li ahli najd qarna al-manazil wa qala hunna lahunna wa liman ata alayhinna mimman mimman arada al-hajj aw al-umra min ghayri mimman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajj umra wal umra waaw mooy jox fa boobu hein jox fa moo gën sori moom moo gën jege waddaan moom la gën jege kër fële mooy boo jógee jox fa jóge Medina di dem Makka waddaan ngay njëkk a jot après nga jot fi nga xam ne mooy al abwa moo tax sorewuñu noonu nag moo tax des fois dañ leen di boole sax naan waddaan wala jox fa wala kii li nga xam ne mooy al abwaa waaw léegi hein ah mu ne bi mu àggee foofu kon bi yonent saa alayhi salaam àggee al abwaa fii nii ci àggi fala nee na moom al Sa'b ibn Jassaama fala ma yonent bi alayhi salaam ximaaran mbaam moo xam ne wax wahshiyan boo xam ne day dund la mooy bo bon bu bu bu mooy un un âne sauvage un âne sauvage nag mooy zèbre waaw bi mu ko mayee fa raddahu alay yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy delloo mooy nangu ko mu daal di koy delloo mbaam mi mu ko may mu daal di koy delloo ah bi mu ko delloowee nag bon mooy asaabu bon affaire bi euh, boo xam nga rek nga joxe cadeau quand même ñu delloowaat la ko mooy loolu dalay xaw a kii quoi <laughs> hein mooy tem nga xaw a euh, déplané wu quoi mooy affaire bi nga ne ah waa problème man moom sama cadeau bi mbaa du problème da ci am hein <laughs> léegi mu laaj léegi boo nee na bi yonent bi aleyhi salaam nag gisee loolu loo fa lamma raa maa fi wajhi bi nga xam ne nag ci la gis li nekk ci xar kanam mooy gis na ne ah asaabu bi mu ma jox ma delloo ko indi na ci xar kanamam mooy bon mooy loolu moom day xalaat yi day dem moom baadu man moom damaa amul benn gi gu ne ci man ba moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam du nangu sama kado wala mbaadu la mooy yooyu yépp mën naa traverser mu gis ne daal mu mu mu jàng loolu ci kanamu asaabu ibnu jasama nee na ba mu gisee loolu xar kanam gi daal xaw a soppeeku xaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah yonent inna lam naruddahu alayka illa anna xurum ne ko saabu lii nii gis nga mbaam nii nga ñu may mbaam mbaam àll bi ñu delloo la delloo wuñ la ko lu dul ne dañoo nekk ñoo xam ne xurum waaw mooy dañoo nekk ci état de sacralisation parce que armal nañ te duñu génn ci suñu armal gi fekk mataluñ la tax ñu jóg mooy aj wala umra gi aj gi waaw wala umra ba pare daal di aj li ñu nekk loolu nag loolu moo tax yaa sàmb affaire bi dak mooy nanguwuñu ko gis nga nga gis yonent ma sa sam neewul bon de toute façon euh, lu mu xalaat moo xama ah. en tout cas daal bon delloo naa ko tantaan neexu ko ay xar kanam changé na loolu moom mooy seet ko déedéet waxul lool de loolu it lu am solo la mooy nit ki eh, yi nga xam ne ñooy dal nit ki nit ñi bu ñu nekkee ci jamonoy mbégte nee nga bég ànd ak ñoom mbégte gu dagan quand même mooy ñu koy fex mbégte goo xam ne gu dagan la waaw kanta sàcc nañu kii on a réu mooy mbégte gu dagan waa joo xam ne day day jubilé loo xam ne lu xaraam la loolu moom amoon droit daan dëggu ciy jàppale ci ay braqueur de banque yoo xam ne braqué nañ di feetu mbir mi nga ñëw naan da non dañoo bëgg te bon dégg naa ne sa sa mbokkum julli nekk ci mbégte nga jàppale ko bon wane ne yow it mbégte dafa am solo te loolu sunna dañ naan la mais lii bokkul mu nekk mbégte bu dagal waaw loolu bokk na ci waajoo xam ne doomu orjo la am mooy ne waa ji euh, dafa doom ji mu am di ko ngénte di ko kii di ko feete kii jaarul yoon yow nga nekk kilifa boo xam ne bu ñu xam nga wala surtout nga représenter dara ci diina ji même jullit nga dem fa loolu noonu noonu amoo ci droit waaw waaye ji bàkkaar ba pare di kontaan ak a bëgg ci bàkkaar bi mu def résultat bàkkaaram di jur doomam di mu koy kii nga ñëw di ko ci jàppale di ko ci ndokkale loolu noonu dafa xaram mais bu dee mbégte gu jaar yoon koo xam ne soxnaam moo am doom voilà nga wan ne yow it kontaan nga ci nouvelle bi loolu dafa am solo boo gisee nit koo xam ne dangaa ñëwoon sax ngir yéen ngeen nekk di bon di di bëgge mais nga ñëw fekk ko mu nekk ci état boo xam ne xar kanamam wan na ne la ah kii kat talul yooyu mel na ni mu ngi ci mettit wala ci naqar bu boobaa nga fexe ba xam bon boo ñëwee bul ñëw fekk ko mu nekk ci naqar nga commencé reetaan non waneel ne yow itam mbir mi kii la ba boo xamee ne lii moo yow itam moo mooy sa xar kanam ak sa doxalin mu wane ne yow itam compatible ci affaire bi loolu mooy jullit mais koo xam ne il est insensible yoonam new ci yonent mi alayhi salaatu salaam ne lu noonu gisoon nañ keroog doomam ci Seydina Ibrahima alayhi salaatu salaam bi génnee àddina da doon jooy waaw parce que buur yàlla moom jaam la buur yàllaa ko teg loolu muy naqar boo xam ne dal na ko mu koy mu koy jooy mu nekk moo tax mu ne lii raxma la bi sayyidna Abdurrahman ibn Awf di ko laaj naan ko ay yonent bi alayhi salaatu salaam yow itam mu ne innaha innaha raxma waaw lii nii rongo ñu yërmande la moo tax nekk fii makaarimul axlaaq wala kii nekkul di jaay ni damaa dëgërëg wala yow nit ñi lu leen dal ci bànneex ak kii yow ça te laisse ça indifférent loolu nag du jikko yu mag waaw du jikko yu mag nit bu nee ci mbégte wan ko ne yow ànd nga ci mbégte gi kontaan nga ci waaw bu nee ci naqar yow itam na ko noonu moo tax yonent ma lay saa saa bi mu gisee kii xar kanamam Assaab ibn Jassaama radiyallahu ta'ala anhu que ne ah xar kanam gi kat changé na le fait que gado bi ma jox ma delloo ko mu leeral ko pourquoi loolu tamit lu am solo la mooy boo defee dara. ah bul bàyyi ay doute yoo xam ne man na indi sax man na créer bàkkaar ci say mbokk jullit yoo xam ne dañuy ñaaw njort ci seen mbokk jullit waaw ay dañuy def ñun daal dañuy def voilà léegi gars yi du ñu xalaat seen yoon newu ci seen affaire la wala yow nga ñëw en tant que koo xam ne diine lañ la xamee nga def loo xam ne vraiment mooy nit ñi nag soxla nañ ci leer ndax parce que affaire bi bett na leen te fooguñ ne lii nii lu baax la. yow nga xam ne lu baax la sunna la wala lenn la bu boobaa war ngaa leeral ne leen lii moo tax ma def lii loolu dafa am solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def waaw bi mu nee eh, kii eh, eh, gaa yi saxaaba yi radiyallahu anhum naroon a pamti pamtee kaw kaw bi ñëwoon tuur ndox ci jàkka ji neewu leen rek bàyyi leen ko mu jeex bi ñu paree waa ji daf koo woo mu ñëw na ko fii jàkka la ah. fii nii jàkkale dañ ko fee def ngir di sàbbaal yàlla di ko kàbbaar di ko di ko bii ak yooyu mais fii du waruñu fii def yu salte yi waaw bu ko defee saxaaba yi xam ne te tamit li mu leen wax laa tudrimu laa taqta'u alayhi bawla parce que bu leen ko dog ñoom ñu xam ne ah li tax mu tere leen ko mooy loolu feebar la ko mën a jural buñ ko dogee muy tuur ndox ñu dog ko te tamit am na beneen problème bu ci am mooy buñ ko doon dóor muy daw fu ne léegi muy cur euh, euh, euh, mbéewal yi di di di di sotteeku fu ne mooy dina gën a taqal fépp ci jàkka ji ba pare ñoom ñi koy dóor boo mooyul am na ñoo xam ne seen moom moom moom moom moom moom mbéewal yi day dal seen kaw saw yi day dal seen kaw mooy yooyu yëpp nga gis mu wax leen lan moo tax bu la laa tudrimu waaw da'uhu laa tudrimu laa taqta'u alayhi bawla waaw waaw te gis nañ euh, bi ñuy gis affaire kii keroog rek bi ñuy tudd Xaybar bi ñuy wax ci wàllu mbaam àll bii nii ak mbaam sëf que mbaam sëf daganul lekk mais mbaam àll bii dagan naa lekk Seydina Abu Talha yonent bi alayhi salaam bi mu ko waxee mu yëgle ci biir nit ñi ne anna Allaha wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijs da leen a wax lu tax mu tere leen ko fa innaha ndax mbaam yàpp mbaam yii kat rijs moom dafa nekk loo xam ne sobe la gis nga loolu am solo la waaw boo defee dara loo xam ne nit ñi yow dina nar nga nga wax ne lii sunna la wax fan nga ko teg ci aaya yi ci alquran wala ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw bu ko defee nit ñi seen xel parce que boo ko bàyyee noonu iblis mooy ñëw di leen naa leen gis ngeen de moo tax yonent bi sallallahu alayhi ba mu taxawee ak sayyidatu Safiya bintu Huyay radiyallahu anha ah am benn saxaaba bu romb gis leen rek daw yonent sallallahu alayhi wasallam dafa gaaw ne ko taxawal mu taxaw mu na ko kaay mu ñëw mu ne ko kii Safiya la waaw kii nii Safiya la bintu Huyay mu xam ne ah waa kii de soxnaam la waaye wax naan mu ne ko waaw parce que pour couper. liggéeyu iblis ci boppam parce que iblis man na ne gis nga de yeneen saa salaam de mooy taxaw jigéen ñi ci mbedd yi jigéen yoo xam mooy loolu iblis forcément da koy indi sam sama soxna laa taxawal nii <laughs> mu leer gis ni ah waa kii de Sayyidatu Safiya la moom <laughs> waaw kii de mooy bintu ay moom <laughs> zawjatu walla zawjuhu sallallahu alayhi wa mu moo tax loolu lu am solo la lu am solo la ñëw rek di def nii surtout bu dee royukaay nga wala ku nit ñi xool waroo ñëw rek di def di toog di xoolee mel ni yow yaay modèle bi ñu wax yonent saa salaam mi nga xam ne jëfam yépp dañ ko cee war a roy dee luy leeral li tax euh, ñu war a jaamu yàlla en tout cas mooy bu dee moom mooy leeral yenn yi lan la ñuy wax ñeneen ñi ci des ah kon mu ne as-Sa'b ibn Jathama radiyallahu anhu ne ko inna lam naruddahu alayka illaa anna xurum ne ko saabu jarul sa xar kanam di kii de di changer boo gisee <clears throat> ñu delloo la ko mooy dafa fekk ne ñun xurum dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nekk ci armal dañoo nekk ci sa période moment de sacralité boo xam ne dañoo jóg ngir aji loolu moo tax ma delloo la ko eh, léegi nag nga ne ma ah kon yow kon yow kon yow sa wax ci kaw loolu mooy kon mbaam suuf daga mbaam kii àll daga na ma ne la wax li tax yonent bi alayhi salaam nangu ko nekkul ne mbaam sëf dafa dafa nekk sobe non dane ko parce que joxe na ay labi tax tax bi tax nangu ko mooy dañoo nekk armal waaw te comme que mbaam sëf xayawaan wahshi la mooy du xayawaan ah mooy du animal domestique mais animal lan la animal sauvage la animal sauvage boo xam ne ngir mu dagan nit ki mooy da koy rëbb loolu nag kon bu ko amee indil ko di ko jox kado day xam ne lii am rëbb la te bokk na ci yi nga xam ne dañu koy tere ki armal mooy mu lekkum rëbb wala moom muy rëbb wala loo xam ne di lekk loo xam ne dañ ko ko rëbbal ndax suñu boroom moo ne wa xurrima aleykum saydul ma dumtum xuruma nañ ci yéen saydul barri muy nappum napp kum jéeri ji terre ferme muy la chasse maa dumtum feek dañu ngeen di nekk xuuru man fekk nekku ngeen ñoo xamante ne fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne dañoo nekk ci ah dañoo armaal war a aj wala ñu umra loolu moo tax ah te lii beneen aay bi wax ne yaa ayyuhalladhina la taqtulu sayda wa antum hurum yéen ñi gëm yàlla bu leen ray rëbb mooy bu leen rëbb wa antum fekk yéen seen état seen xaal wa xaalukum annahu annakum annahu annakum xor ah, seen état nekk na yéen da ngeen a nekk ñu armal loolu man da nekk loolu moo tax yonent bi alayhi salaam delloo ko waaw gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki ginoon a taxaw ci àtte yàlla yi <laughs> allah allah dafa nekk loo xam ne lu naturel la waroon a doon ci képp koo xam ne nee nga yaa ko fi taxawal walla moom ci moom ngay askanawoo dara mais on est obligé saa bu ñu àggee ci yu mel nii di ko répété waat parce que ñun en tant que wolof ni ñu jàppee boo nee nag waaye yow lan moo tax doo wax ñu ci def ma ne man wolof yi laa xam. ñoom laa gën a xam ka ñeneen ñi te ñoom laa dundal xam naa ni ñuy def mooy ne fii mu ne ab sëriñ buy jaamu yàlla sax loolu noonu c'est extraordinaire ah sëriñ boo xam ne day respecter julli juróom di ko defe ci jàkke yi mais loolu ci boppam moo raar loolu moo waxuma moo raar ci ñépp am na ñoo xam ne ñoom ci lañ dëkk mais suuf ko ñooñu gaa yi dañ leen a jàppewul sax comme sëriñ bu jaar yoon waaw waaw bon yor na sant sanga waaw moom de mënuñu ko cee génn kii na waaw moom de jàmbaar la te foofu noonu kenn du jàpp ne sax moo fa gën a màgg te pourtant ci yoon moo fa gën a màgg mooy ku deful ni moom moo la gën a màgg ndax julli juróom moom ku a taxaw manoo fee ñëw ak loo fi man da pompeeg man a wax ba ne yaa màgg waajooyu <laughs> non loolu moom bi yeboo que ça soit clair moom laa doon fan yee ne ñun dañuy fond waaw parce que euh, Euh, en tant que wolof surtout ñi nga xam ne dañuy wootewu ne ñoom ciy tariixa lañ ne dañ ciy gis ñu sàggan ñoo xam ne bu dee affaire jaamu yàlla ñu ne ibaadu bi oh, ibaadu yi moom waaw ñoom affaire jàkka eh ibaadu affaire woor affaire xam-xam oh, oh, ñëwee bay wax affaire spiritualité ñoom ñu yaakaar ne ñoom buñ taxawee ñoom nag ah ñoom nag ñoo war a wuyu ñoo war a wuyu. loolu moo bizarre le fait loolu nekk loo xam ne lu yéeme la waaw loolu lu yéeme la gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne man mu ne lii nii boo gisee nanguwuma sa lii mooy ne dañoo armal waaw mooy moom ci boppam parce que lii la borom bi tere waaw wa aleykum saydul barri maa dumtum xurumaa xaraamal nañ ci yéen rëbbum jéeri ji fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne dangeen a nekk ñuy ar ñoo xam ne dañoo armal hein kon mu ngi noonu <laughs> hein maa dumtum xuruma moom mu ne man boo gisee nanguwuñ lii lii moo tax euh, nettali bii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi xam nga al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi eh, gis nga bunt bi ni mu ko tuddi mooy idaa baabul idaa ahdaa lil muhrimi ximaaran waxshiyan xayyan lam yuqbal mooy bunt bu ñu joxee kado mbaam moo xam ne mbaam àll muy dund la waa ji du ko nangu mooy xayyan la wax bu ëndi xadiis bi boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi dañ do dañuy euh, lii ab lu ñuy lijjanti la est-ce que réellement yàpp la ko jox wala mbaam sëf la ko jox buy dund hein ana lan la ko ci jox ana lan la ko ci jox ku mel nii ku mel ni euh, ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi raxmatullaahi alayhi al imaam ibnul Qayyim raxmatullaahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne ma ne affaire bi nii yàpp la woon moo tax ku mel al imaam an-Nawawi mu ne tarjamal Buxaari yu rahmatullah alayhi bi kawni al-himaari hayyan wa laysa fi siyaaqi al-hadiisi tasriihun bi dhaalika wa kadhaa naqaluu haadha at-ta'wiila an Maalik wa huwa baatilun li anna ar-riwaayaat allatii dhakarahaa Muslim sariihatun fii annahu madhbuuhun al imaam an wi rahmatullah alayhi mu ne pour dàq ne mbir mi moom de toute façon nekkul woon euh, mbaam moo xam ne mu doon dund la mbaam sëf moom mbaam mbaam mbaam mbaam keneen ki pas sëf mbaam àll boo xam ne bu doon dund la du loolu dundul ndax amul ci riwaay yi dara lu fi wane ne mbaam moomu mbaam la woo xam ne bu doon dund moo tax mu ne imaam al Buxaari de def na tarjama mooy def na baab bunt bii mu def di ci wax ne mbir mi mbaam la moo xam ne mbaam la moo xam ne bu doon dund la mu ne waaye walaysa fi siyaaqil xadiis amul nag waaye nag xadiis bi mu fi indi mooy xadiisu Seydina Sa'b ibn Jassaan bi radiyallahu amul dara lu fi lu lu leer luy wax ci lu leer que ne affaire bi da doon dund gis nga xadiis bi annahu ahda li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyya imaam imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ne fii amul dara loo xam ne lu leer la luy wane ne euh, affaire bi ximaar bii kat mbaam mii da doon mu ne wakada na ko noonu naqaloo la ko toxalee hada ta'wil mooy parce que ab interprétation la mooy ñoom parce que nee lii de toute façon leerul ci wax ji ci waxu as-Sa'd sayyidina Sa'd ibn Jassama que ne mbaam mi mu joxoon yeneen ci ma lay sàmm bi mu ko mayoon bu doon dund la. kon mooy lu ñu interprété la comme ni mu wax si wahshiyam mooy kon loolu luy dund la mu ne naka noonu lañ ko doxalee ci al imaamu Maalik ah ba interprétation mel nii mu ne loolu nag. loolu neen la ndax riwaaya yi nga xam ne moom laal imaamu muslim waxoon nañ la imaamu muslim soloon na ko rahmatullah alayhi yu lee da cee leer que ne fii annahu masbuh que ne mbaam moomu du mbaamu kese gu kii mooy lu ñu rendi la woon ba yàpp yi la joxe waaw ku <laughs> amaana nag bon euh, ne woon ne ne baatil la moom moom mooy loolu euh, dafa xaw a excessif waaw <laughs> waaw mooy ku mel ni al imaamul Buxaari loolu mooy mooy ta'wil boobu même bu dee dañ ne ci ta'wil la ko jële mooy parce ximaaram wax ci mooy ne mbir mi baatil loolu lu excessif la voilà <coughs> te dinañ gis ne waxam jooju am na lu koy jàppale comme li imaam an-Nawawi wax mooy riwaay yiñ jële ci Seydina imaamu Maalik mu jële ko ci an Zuhri rahmatullah alayhi riwaay yi njële ci al imaam az-Zuhri al imaam al euh, ki ci des euh, Ibnul Qayyim moom itam loolu la dëgëral moom loolu la dëgëral waaw mu ne wa amma al ixtilaafu fi kawni alladhi ahdaahu hayyan aw lahman fa riwaayatu man rawaa lahman awlaa li thalathati awjuh mu ne kanta wuute bi am est-ce que mbaam àll mi mi nga xam ne mu ne kantaa riwaaye bi nga xam ne mooy wute bi am est-ce que moom ah li mu ko may mbaam mi mu ko jox kado mbaam mi mu ko jox kado mooy da doon dund wala boog la yàpp la loolu mu ne riwaaye yi ne yàpp la moo gën a dëgër moo gën a yey ndax mbir ñi ndax ñetti wàll waaw mu ne bi ñu njëkk mooy riwaaye yi nga xam ne ñooy wax ne yàpp la ña ko nettali dañoo takk mbir mi ba waxaale si ndax ne yàpp wa ba mu koy indi sax moom as-Sa'b ibn Jassama deret ji da doon tuuru waaw mu ne ko loolu day wane ne kii moom dafa xew-xew bi moom bu baax sax ba xam ne mooy lii nii amoon na waaw te loolu mu ne beneen affaire mooy kantaari waaye ne laxma la ximaaram euh, wax si yam loolu contradictoire la que yàpp la parce que <laughs> waaw parce que mooy ne yàpp kay man nañ ne waa ji ah, man de aw nag la ma may ñu jublu ci ne yàpp nag la ma may waaw mooy dañoo jël yàpp yu tudd ko yàppu la mu doon te loolu mu ne wa hada mimma la tabahul lugha te lii moom al imaam Ibnul mu ne te nag moom mooy langue bañu ko mu ne kantaa ñetteel bi mu ne ñetteel bi mooy riwaaye yépp yi des ci leneen riwaaye yi d'accord nañ ne dëppoo nañ ko ne lenn ci partie wu mbaam mi lañ ko lañ ko jox lañ ko may yii ne tànk wii nii ne fii nii wax yii yii ne aw dagg la ci moom ak loolu lépp daal loolu amul contradictoire waaw amul benn contradiction euh, léegi nag loolu la waa côté bii wax waaye boo gisee al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi li mu doxale mooy le contraire ak li mu tudde bi mooy le contraire lu ñuy wax waaw mooy euh, ndax imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi moom riwaaye yi ñu jële ci moom dafa dëppoo ci benn affaire këne affaire bi lañ jox yonent mi alayhi salaatu salaam am mbaam la ah moo tax al imaam boo demee ci Fathul Baari imaam al al al xaafiz bu al al al xaafiz ibn Hajar mu ne lam tuxtalaf lam taxtalif boobu ar-ruwaatu an Maalik fi daalik wa taaba'ahu 'aammatu ar-ruwaati an az-Zuhri wa xaalafahum ibn Uyayna an az-Zuhri fa qaala lahmu himaar al-wahshi mooy bi nga xamante ne nii. ci lay wax ximaaram ximaaran wahshiyan partie boobu nga xam ne ci la imaamul Buxaari jëlee ne kon bu doon dund la mu ne lii nii kenn daal di wuti wute ci ñi nga xam ne ñoo ko soloo jële ko ci al imaamu Maalik mu ne te loolu ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko jëlee ci imaamu Zuhri yi ñépp ni ko soloo xadiis bii mooy mbokk ta mbokk taalibe imaam Maalik yi ko jëlee ci Serigne même Serigne bi muy imaam Zuhri yi wuute wuñ ci ba mu des al imaamu Ibnu Uyayna de Sufyaan ibnu Uyayna moom mu jële ci imaam az-Zuhri ne lahmu himaarin wahshi ne li As-Sa'b ibn Jassaama radiyallahu anhu joxoon yonent bi alayhi salaam mooy yàpp ndawalu mbaam boo xamante ne mbaam àll la muy zèbre zèbre waaw te loolu moo nekk ci Sahih Muslim moom la ñoom imaam imaam imaam moom la ku mel ni al imaamu an-Nawawiyu rahmatullah alayhi doon wax nii mu ne waa imaam al-Hafiz mu ne laakin bayyana al-Humaydi muy al-Humaydi di Abdullah ibn Zubayr nekkoon àndandoo al imaam ash-Shafi'i newoon sëriñu ñoom imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi mooy kii nga xam ne moom la njëkk a indi li nga xam ne mooy xadiisam ci saxiix bi muy al imaam al-Humaydi may diyu wal imaam al Humaydiyu rahmatullahi aley moom la njëkkandi xadiisam li nga xamante ne nii mooy ci saxiix bi loom nag moom moom kon mu ne moom leeral na moom leeral na ne leeral na al-Humaydi leeral na te moom taalibe euh, la woon ah, mu ne moom leeral na mooy ah, ànd doom la quoi en même temps jël na ci moom ah na ci eh, ah, imaam Sufyaan sëriñ bi sax ci al imaam al-Humaydi voilà loolu laa bëgg a léegi eh, mooy moo tax mu ne lakin bayyana al-Humaydi saaxiba Sufyaan ñoo doon ànd mais jële na ci moom lu bari mu ne mu ne moom al-Humaydi saaxiba Sufyaan leeral na ne da doon wax boog ne fii hada al-hadiis ximaara Wahsh moom da doon wax ximaara Wahsh mu ne Sufyaan ibnu Uyayna imaam Sufyaan ibnu Uyayna ximaara Wahsh la doon wax summa saara yaqulu lahmu ximaara Wahsh après mooy xadiis bi am nay temps bu ko doon nettali ximaara Wahsh kese la doon wax après mu mujj di wax lahma ximaara ne imaam alxaafis ne kon radiyallahu rahmatullahi alayhi fa dalla ala tiraabihi fiihi loolu nag tegtale wone ne kon kon imaam Sufyaan moom moo def def la ci mbir mi waaw parce que da wax ne mbaam sëf euh, mbaam sëf ab non mbaam mbaam àll lu dama mbaam sa mbaam àll après mu ne yàpp mbaam àll ah mu ne loolu nag kon dañuy wan ne kon ka nga xam ne moom moo moo changé la mu doon wax kooku kay mooy mbir mi ci moom la amee benn benn ittirab sauf que li ñoom al imaam an-Nawawi wax ak imaam kële mooy am na yeneen riwaaye tamit yuy ñëw yoo xam ne dañuy wax ne yonent bi alayhi salaam laxmu ximaaru wahsh la waaw akanta sauf que al imaam al xaafiz ibn xajar nee na min awjuhin ma maqaal ci yeneen wàll yoo xam ne day dëgëral waxu imaam Sufyaan bii bi mu mujjee wax ne day wax ne yàpp mbaam sëf waaye nee na ci way wàll yoo xam ne nag am na lees ciy wax de mu ne bokk na ci ma axrajahu tabaraaniyu li al imaam at-tabaraani soloom min xadiis min tariiqi amr ibn dinaar mu jële ko ci yoonu amr ibn dinaar mu jële ci yoonu amr ibn dinaar ah at-Tabaraniyu mu jaar ci yoonu ki nga xamante ne mooy Amru ibnu Diinaar ah mu ne lan la wax foofu hmm? ah, ani Zuhri mu jële moom ci imaam az-Zuhri mu ne waaye nag isnaaduhu da'if mu ne al imaam Isxaaq wax na ci musnadam mu ne axbarana al-Fadl ibnu Muusaa an Muhammad ibnu Amr ibnu Alqama an az-Zuhri qaala lahmu himaar mu ne waaye waqad xaalafahu moom foofu Amr na Muhammad ibn Amr ibn Alqama moo jële ci imam Zuhri lu wuteeg li imam Malik jële ci moom ak ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñooy ñu dëgër ñi ci imam Az-Zuhri imam moo ci génn te moom àndandoom bi nee na moom doon na wax laxmu euh, ximaara waxshin après mu ne laxmu laxmu ximaara waxshin mu ne waaye nag Muhammad ibn Euh, Amr ibn Alqama mii Xaalid Xaalid al-Waasiti moom dafa wuteeg ki nga xamante ne mooy al-Fadl ibn Muusaa lim jële ci moom parce que Xaalid al yi jële na ci même Muhammad ibn Amr mu ne Himaar Wahsh jële ko ci al-imaam az-Zuhri comme ñi ëpp waaw léegi euh, mu ne imaam at-Tabaraani it na ko ci yoonu Mawlaana Ibn Isxaaq mi sëriñu waa siira te mu jële ko ci imaamu Zuhri foofu mu ne ra mu ne rijlu lim ko jox mooy tànku ximaaru Wahsh mu ne waaye ibnu Isxaaq xasan na mooy bu baax la waaye illaa annahu laa yaxtaju bihi idaa xulifa bu wuteeg ñi ko gën a dëgër mooy du ñu ci sukkandiku waaw mu ne mooy loolu côté imaam az-Zuhri daal li fi imaam al-Xaafis Xajar di leeral mooy imaam zuhri li wér ci moom dëgg-dëgg mooy que ne ximaaru Wahshi la doon wax waxul yàpp ah, ximaaru Wahshi waaw te nee loolu li koy wane mu ne imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa yadullu ala man qaala fiihi an az-Zuhri dhalika koy wane mooy def defle képp ku ne imaam az-Zuhri xadiisam bi daneel yàppu mbaam yàppu mbaam sëf loolu liy wane ne mooy ibnu Jurayj moom moo ko leeral nee na qultu li Zuhri dama wax imaam az-Zuhri ne ko mais alximaaru aqiir dama aqiir dama ne ko ndax alximaaru aqiir mooy est ce que mbaam moomu euh, Sa'b ibn Jassama mayoon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy dafa newoon loo xam ne lu ñu lu ñu rendi la mu ne ah loolu de wóoruma moom mu ne loolu nag man imaam az-Zuhri ne man wóoruma de <laughs> waaw laa adri xaw ma de. waaw mu ne loolu imaam ibnu Xuzayma ak imaam ibnu Awaan soloo nañ ko ci seen saxiix yi waaw même bu dee ne dëgg la ñëw na ci moom imaam al mu ne ñëw na ci Mawlaana ibnu Abbaas këne li as-Sa'b ibnu Jasaama joxe mooy la comme ni ko il imaam daal di solowee an Sa'iid Abbaas mu ne ahda as-Sa'b as-Sa'b boobu a nabi sallallahu alayhi wa sallam rijla ximaar jox na yonent mi alayhi salaam tànku mbaam boo xam ne mbaam mbaam mbaam àll la waaw am na yeneeni riwaaya yoo xamante ne nii yuy dëgëral waxu ñoom imaam imaam al imaam al ibnul qayyim ak ñoom al imaam an-nawawi ak ñoo ñële waaw waaye waaye hmm? lum ci man di doon li imaam Shaafi'i wax moo ci ne li mu wax ci al umm mu ne in kaana sa'bu mooy ibnu jassama ahda lahu ximaaran xayan fa laysa lil muhrimi an yadbaxa ximaaran ximaara waxsh waxshi waxshin xay wa in kaana ahda lahu laxman faqad yaxtamilu an yakuna alima annahu siida lahu voilà imaam al-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne de mooy mu ne ci al umm téereem bu am solo woowu bu dee ne Sayyidna Sa'b ibn Jassaama radiyallahu anhu yonent ma lay saa saam lax mu la ko jox mooy mooy ximaaran xayyan comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Bukhari sous-tendre waxe di nga ko tuddale bunt ak riwaay yi nga xam ne moom la jëlee ci imaamu Maalik yuy wane ne ximaar wax ci la waxul yàpp mbaam suuf la waxul mbaam mbaam àll mais waxul yàpp mbaam àll. mu ne loolu bu dee ne yàpp mooy mbaam mu doon dund la fa laysa lil muhrim yi loolu de toute ki nga xamante ne nii moo armal kooku amul amul droit an yasba ximaara wax kooku kooku moom bu doon buy dund lay mooy amul wax sànq wa hurrima alaykum saydul bari ma dumtum hurma yaa ayyuhalladhina amanu la taqtulu que animal bii ñu la indil animal la boo xam ne dañ koy rëbb kon mooy te yow kon mooy manoo koo reen de toute façon bu dee da ngaa armal manoo ko waaw wa in kaana loolu mu ne mooy bu dee buy dund la wa in kaana ahda lahu lahman faqad yahtamu yuhtamalu an yakuna alima annahu zida la bu dee ne moom yàpp la ko jox kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ne ah yàppam wii de kon ñun la ko rëbbal mooy dañu ko rëbbal ngir ñun ta loolu mooy ki armal bokk na ñu koy tere non seulement moom li aaya bi wax léegi moom du rëbb waaye ku ko rëbbal jox ko amul droit lekk ko voilà mu ne kon mu ngi noonu <laughs> waaw <laughs> loolu la waala am na nag boo xam ne moom bu change la boo xam ne euh, dafa ñëw ne am na boo xam ne dañ ko mu lekk moo tax imaam Ibnul lii moom moom moom moom moom en tout cas non loolu moom moom moom wérul man du <laughs> waaw non man du parce que affaire bi benn benn xew-xew la fii la xewe ñépp ne lii am riwaaye bu ñëw wax lu contraire que ne yonent wala que ne yonent xam nga riwaaye yépp dañ salaam da koo delloo am riwaaye bu ne gaa yi dañ bañ ko ko joxee yonent bi saa salaam daal dina ciy lekk. al imaam Ibnul Qayyim mu ne dul façon loolu moom mënula wér moom waaw. waaw loolu moom mënu la wér benn yoon la mënu la wér parce que lii benn benn xew-xew la benn xew-xew la du ñaar te riwaay yi wane nañ ne lekku ci dara kon nag <laughs> loolu mooy li moom loolu la wax kantaa imaam alxaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi dane man yaakaar naa parce que euh, yaakaar naa ni affaire bi loolu ci retour bi la ci retour bi ba mu fa jógee lañ ko jox yàpp boo xam ne yàpp kii la moom mu lekk ko loolu lay wax waaw te li koy wane mooy foofu dane dafa tudd ne fële la jox fa la xewe waaw jox fa la xewe woon wala soriwul jox fa te loolu xam nañ ne fii nii mooy du jox fa kon loolu xam naa ci retour bi la loolu la ko mel ni al imaam al xaafis ibn Hajar moom loolu la wax kanta eh, imaam al al al al ibn al qayyim moom dane xadiis mooy yaxya ibn sa'id an jaafar an amr ibn umayya ad-damri an abihi an as-sa'b mu ne ahda li rasuli nabi sallallahu alayhi wasallam jox na ko benn eh, yàpp eh, mbaam fekk mu ngi wa huwa bil juhfa fa akala minhu wa akala al qawm waaw mu ne loolu nag moom mooy ñoom loolu lañ ko boole <laughs> mais kanta imam al ibn al qayyim dane lool moom de toute façon wérul moom waaw loolu moom mënula wér moom amma xadiisu yahya ibn sa'id an ja'far fa xalatun bila shakk lii moom jumtal ci loo xam ne si kisàkk amul fa inna al waqi'ata wahida waaw wa qad ittafaqa ar-ruwaatu annahu lam ya'kul minhu illa hadhihi ar-riwaaya ash-shaadha al-munkara <laughs> al imam ibn al qayyim dafa bala yaa moom ne moom ah, <laughs> moo ne nee naa qultu ma ne man imaam Ibnul Qayyim laa wax nee naa gis nga nag xadiisu Yahya ibn Sa'id an Ja'far lii moom fa xalatun bila shakkin lii moom njuumte la ci loo xam ne amul benn si ci sàkk fa inna al-waaqi'ata waahida ndax xew-xew bi benn la te ruwaat yi ko jëlee ci soloo ko ci as ak Mawlana Ibn Abbas ñépp daq d'accord nañu dëppoo nañu ko ne yeneen saa sam lekku ci ba mu des riwaaya bii nga xam ne shaza la mooy dafa nekk loo xam ne riwaaya boo xam ne bu beru la boo xam ne boo xam ne la ci dañ koo bañ te duñu ko nangu <laughs> nag nee affaire bi bon man li ma gis mooy ne affaire bi ca ca ba muy ba mu jógee màkk ba aj bay dellu si la waaw te loolu ko nekkatul am ku xorum mooy boobu da koo mayaat beneen mu lekkoon ci loolu la quoi ndax lim ne jux fa la xewe jux fa la xewe moom noonu daal <laughs> la imaam al-Hafiz Ibn moom noonu la ko boole contrairement ak al imaamu Ibnul Qayyim kon daal <laughs> hmm? euh, loolu daal moo ñëw ci en tout ñu ci man di demee mooy Imaam Shafi'i wax li gën a dëgër mooy yonent ma lay saa saa bu toute façon bi mu ko joxee fekk muy dem Makka dar ne ko noonu waaw parce que mu gis ne ah xar kanam gi xaw na kii ka soppeeku ndax liñ ko delloo mu ne ko delloo wuñ la ko parce que lu dul ne ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañoo armal lu dul ne ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nekk armal war a dem aji ah. kon ñu gis ne kon yonent bi alayhi salaam daf koo delloo hein voilà kon lu am solo la moo tax euh, possible nit man nañ la jox cadeau nga delloo ko mais ci delloo yi gën a rafet comme ni yonent bi alayhi salaam def waaw loolu mën na koo def nit ki mën na koo def joxe li tax nga wax li tax manoo ko comme li ñu waxoon sànq doo ñëw rek di def naan après bon qu'il qu'il pense ce qu'il veut c'est son affaire sama yoon newu ci ah waaw déedéet kon nag euh, kon fii liñ fii gën a gis mooy ne kon ki nga xam ne moo armal manu la reen di am rëbb te tamit bu ñu rëbbee ngir moom ngir moom moom du ko manu koo lekk mooy loolu dañ ko koy dañ ko koy tere euh, léegi as-Sa'b ibn Jathama ñu continuer ci as-Sa'b ibn Jathama kon lii moo xawoon foofu moo joxoon hadiya boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nag Seydina as-Sa'b ibn Jathama radiyallahu anhu ginnaaw gi am nañu ne kañ la génn àddina boroom xam-xam yi dañ cee wuute am nañu ne xilaafu Seydina Abu Bakr la génn àddina mais wax jii nii dese naa dëgër am ñu ne feewu xilaafa seydna omar ibnul xattaab am ñu ne déet ci xilaafa seydna osmaan radiallahu taala anhu ñetti wax bu njëkk bi nag mel na ni dese naa dëgër en nettal yi ñëw même bu dee ne seen sanad yi moom waaye daal luy wane ne moom dund na ah dund na après seydna siddiq radiallahu taala anhu wa ardaa euh, parce que lan mooy wone lool parce que dafa masa robb euh, al ibnu sakan al ibnu sakani rahmatullah alayhi dafa solo mu ne bi nga xamante ne ci lañu ubbi ci yoonu safwaan ibnu amr mu ne haddathani nettali nañu Rashid ibn Sa'd Rashid di doomi Sa'd annahu qaal mu ne bi nga xam ne ci lañ ubb istaxra istaxar ab dëkk la mu ne naadaa munaadin dafa am benn waay boo xam ne dafa woote benn aji woote ne la alaa inna dajjaal qad xaraj alaa inna dajjaal qad xaraj mooy bi ñuy ubbi dëkk yi di ko dugal lislaam am benn waay bu woote ne alaa waawee ngeen ma yëgal leen inna dajjaal dajjaal xat xaraja génn na bon li waxee lool mooy yëgle ne dajjaal mi yeneen saa saa doon wax gisoon nañ masiixu dajjaal <laughs> si kañ lañ ko gisoon luñ doon def tarjama tarjama ki nga xamante ne moo netta moo ko gis ah tamim addaari tamim seydinaa tamim addaari seydinaa tamim addaari radiyallahu anhu mu nga ñëw ko gaa ne dajjaal génn na mu fa laqiyahu Sa'b ibn Jassamata sayyidina Sa'b ibn Jassama dajeek ñoom mu leen hee dégg leen ñuy wax lool mu ne laqad sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu laa yaxruju dajjaalu xatta yadhala nnaasu an dikrihi waaw Allah xadiis bi nag bu baax la al imaamu ahmadu daal dina koy solo mu ne mu ne <laughs> gaay naan dajjaal génn na dajjaal génn na xam nga loolu tendance la <laughs> am na gaay yoo xam noonu boo leen déggee nee nañ dajjaal jàll na bu yàgg parce que Seydina Isa ñëw na bu weesu bu yàgg <laughs> hein waxoon nañ la bi ñuy gis affaire dajjaal bi noonu waxoon nañ la yooyu mooy wax yi nga xam ne jar dàq ganaar waaw mooy dëgërul du tout laa laa laa amul dara lu koy soutenir <laughs> dajjaal bu génnoon yaakaar ngeen ne moos <laughs> dajjaal dina génn ba dem kenn yëgu ko <laughs> ak ni ko yeneen saa salaam doon tiitloo saxaaba yi ma ne yonent yi jiitu woon doon ko tiitloo seeni xeet di leen ci mettre en garde dajjaal ñëw ba dem te ki wul la dajjaal ñëw la lu dul mbooloo mu ndaw <laughs> ah kooku de xaw naa niroo ki ne yawmal qiyaam ñëw na te daanaka moom seenu mbooloo rek ki ne yawmal qiyaam ñëw na <laughs> ah lahul loolu ay ay caaxaan la xoolal euh, kii Seydina ah, Sa'b ibn Jassaama ne leen hey laa yaxruju man dégg naa yéena naan dajjaal génn na ah sami'tu rasulallah man de waxuma seen wax de mais man yonent bi sallallahu alayhi li mu wax laa leen di wax dégg naa ko yaqulu mu naan laa yaxruju dajjaalu hatta yadhhala an-naasu an dhikri ah laa yaxruju dajjaal dajjaal du génn mukk mukk mukk hatta mbate ba kera bate yadhala naasu an lu dul nit ñi dañoo ñëw ba mooy ñëw ba fàtte ko dootuñ ko tudd <laughs> waaw ñun moom ñu ngi ci chemin bi di dem ngir dajjaal ñëw te loolu moom xadiis yu wér la yoo xam ne yeneen timale saar saar moo ci yëgle bokk na ci liy wane ne dajjaal a ngi jege si mooy gaay dañuy dem ba dootuñ ko tudd c'est rare nga dégg ñu koy tudd waaw mu ne man maa dégg yoon saa salaam wax yi ne fi mu ñu ci doon euh, doon doon doon mettre en garde ñun dinañ fàtte dajjaal ñun ñun fu ñu nekk suñu xel a ngi dem ci dajjaal ah. musiba gu rëy noonu waaw ndax laa ya'manu makrallah lu dul nit ñi nga xam ne ñoom alxaasiruuna lañ mu ne kon maa dégg yonent saa salaam wax loolu ne dajjaal du génn lu dul nit ñi dañuy dem nekk ci seeni seeni ñàkk seeni yëgëdeeg seeni yooyu ba dootuñ ko fàttalitoo dootuñ ko sax waxtaane dootuñ ci bàyyeet nit xel yi di leen mooy dañuy dem daal ba comme si ça n'existait plus waaw ñenn ñi sax xamul luy daj dañ leen dégg daal ñu naan dajjaal dajjaal mais en en général ñu ngi koy dégg sax ñu ngi koy dégg liñ ci wax dugul waaw muy kon xadis bu wér boo xam ne al imaam ibn sakan nee na isnaaduhu saalihun sanadam saxiix bu baax la ah am na tamit ci yeneeni kii yoo xam ne dane saxiix isnaaduhu saxiix kon loolu ah loolu moo tax daal insha allah li gën a dëgër mooy kon moom faatuwul jamonoy Seydina As-Siddiq amaana ñu ne say jamonoy Seydina Usmaan eh, wala Seydina Umar radiyallahu anhu mooy li gën a dëgër wallahu taala a'lam wa radiyallahu an Seydina Sa'b ibn Jathama eh, alladhi ahda linnabi sallallahu alayhi wa bil abwa'i wa huwa ha wa huwa yuridu yaqsidu makkata xajjan fi xajjatil wadaa yal na buur yàlla kontaan ci moom kontaan loo ko radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu